ñu ngi woon ci riwaaye imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi bi nga xamante ne nii mu ngi ko soloo woon ci saydatu safiya bint shayba radiyallahu taala anha wa ardaaha gisoon nañ ko ba jeexal mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam bi mu duggee ci kaaba gi ba def lam fay def summa waqafa ala baabil kacbati waqad istakaffa lahu nnaasu fi lmasjid nee na ginnaaw gi dafa pare taxaw ci buntu kacba gi zaadaha llaahu sharafa mu ne waqad istakaffa lahu nnaasu fi lmasjid waqad istakaffa lahu nnaasu fi lmasjidi nit ñi ñu ngi yuqamte ku fees dell foofu bëgg koo gis ciy jàkke ji waaw daldi koy wër di xaar ana lan lay def ak lan lay digle moom aleyhi salaatu wassalaam defoon nañu taxriiju xadiis bi walilaahi alxamdu walminna waaye imaam ibni isxaaq raxmatullaahi aleyhi da cee teg beneen nettali ngir nettali ñu ginnaaw loolu ana lan la aleyhi salaatu wasalaam def bi mu taxawee noonu waaye eh, xadiis bi moom imaam ibn isxaaq da ko solo bi sanadin daif waaw daif xadiis la boo xam ne sanadu imaam ibn isxaaq wérul ndax dafa am ñoo xamante ne tudd leen daanaka kenn xamul sax ci kim ko tudde ndax d'après moom daal boppam xamuñu kim ko jële mooy kan loolu moo tax xadiis bi dafa daif ah naka noonu xadiis bi boo demee ci bari nañu ko tudd waaye ñeneen daal nañ koy tudd eh, mais jaar ci yoonu imaam ibn Ishaq ba léegi waaye même càllale bi la boo demee ci al Ihya Ihya ulumuddin imaam al Ghazali rahmatullah alayhi tudd na fa xadiis bi waaye ci yoonu seydna abu hurayra la jaar ah. waaye wax jooju imaam al iraqi mi nga xam ne dafa def taxriiju xadiis yi nekk ci ixyaa ulumuddin bu imaam al ghazali raxmatullah alayhima dane rawaahu ibnul jawzi fil wafaa min tariq ibn abi dunya wa fiihi da'f ah, mu ne imaam ibn al jawzi de tudd na ko ci alwafa téereem boobu ci yoonu ibn abi dunya waaye am na ak faiblesse gu nekk ci càllale bi ci xadiis bi na ko noonu mu ne imaam al ghazali tudd na ko ci xadiisu suhayl ibn amr waaye imaam al-Iraaqi dane lam ajidhu xadiis bi imaam moom trouvé wu ma ko ci téere yi ah, moo tax xadiis bi naka noon ah, boo demee ci kitaabul amwaal tudd na lu mel nii waaye yoon yooyu da ci am ay problème dinañ ñëw nag ci beneen côté bi ndax am na benn côté boo xam ne tane na tuuti te loolu dëgër na ci boroom xam-xam ni waaye côté bii ñuy wax naka noon imaam al-Bayhaqi soloo na ko ci as-Sunanul Kubra mu jaar ci xadiisu al-Qaasim ibn Salaam waaye dafa am ak faiblesse tamit waaw léegi nag am na benn côté nag ci xadiis bi boo xam ne waa asxaabu sunan ku mel ni imaam Abu Daawud daldi na koy soloo ci kitaabu diyaat ad-diyaat naka noonu imaam an-Nasaa'i ak imaam Ibn Maaja naka noonu imaam al-Bayhaqi solo na côté bi nga xam ne moom wér na ci sunanul kubra mu jaar ci xad mu nekk xadiis Seydina Abdallah ibn Amr radiyallahu taala anil jamii sanad yooyu nag wér nañu waaye côté imaam Ibn Isxaaq lii muy nettali moo wérul voilà léegi ana lan la imaam a ibni isxaaq ibni yasaar na ko noonu boo demee ci imaam ibn saad sonoo na ko ci sanat boo xam ne dafa am jaxaala ñoo xam ne xamuñu leen waaw kenn xamu leen wax nañ la sànk imaam ibn abi dunya moom euh, loolu nga xam ne moom la imaam al iraaqi raxmatullah alayhi wax ne ci moom imaam ibn eh, ibn soloo na ko ci al ci yoonam moom imaam ibn abi dunya fi ko soloo mooy fi zammil ghadab ci téereem boobu waaye eh, mbir mi daal duwul wér naka noonu boroom alkaamil eh, bu imaam ibn adi tamit tudd na ko pour wanne mbir mi tamit bon xadiis bay dëgërul foofu léegi imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley mu ne xoolal càllalem xoolal càllalem fa xaddatani baadu ahlil ilmi mu ne fa xaddatani nettali na ma man imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi wa ala abi baadu ahlil ilmi lenn ci boroom xam-xam yi wala kenn ci boroom xam-xam yi loolu la kenn xamul kan la mooy kenn xamul kii kan la te lii day tax xadiis bi mooy noo rupture bi dafa rëy sax imaam ibn Ishaq kon minimum deux sauté nañ bu doon ne dañoo jàppoon ne ci ñi mu ko jële bokkuñ tabaqan mooy à moom kon deux sauté nañu mais lu ci man di demee mooy xam nga ne lii wérul wa mubhamun ma fihi raawin lam yusam bokk na ci liy da'if al xadiis mubham nit koo xam ne kenn xamul kan la benn waay nee na am na góor gu baax gu ma ne nga yokku jeeg loolu nag gars yi xaw ma bu ñu koy wax c'est pour attirer nit ñi daal di leen gëm lu xaw ma mais nga ne génn góor nee na ma ak génn góor gu baax c'est yu pareil au même en tout cas ci wàllu yoonu xadiis ak koo xam ne tamit bëgg na garder respectabilité am nettali bi naan benn góor nee na ak benn góor gu baax nee na c'est yu pareil au même mooy tout ces deux propos là tous ces deux propos à la waaw moom fil mazbala ci santaari bi la jëm ndax loolu amul benn valeur léegi euh, imaam ibn Isaaq nag lu mel noonu la wax nii même bu dee ne am na yeneen xadiis wax nañ la euh, Seydina Abu Hurayra radiyallahu waaye yooyu noonu seen yoon ñoo wérul ñoom ñoo wérul ci du tout léegi mu nekkoon fa xaddatani nettali na ma baadu ahlil ilmi lenn ci boroom xam-xam ni anna rasulallah sallallahu alayhi wa mu nekk yonent bi kooku li mu ko nettali mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ha qaama ala baabil kaaba dafa taxaw ci buntu kaaba gi zaadaha llahu tashrifan wa takriman léegi ba mu fa taxawee lu xew mu ne fa qaal mu daal di wax dafa def benn discours voilà mu daal di wax xutba adressé ko nit ñi mu ne laa ilaha illa allahu waxda laa ilaha illa allahu waxdahu la sharika la sadaqa wa'dahu wa nasara wa hazama al ahzaaba waxda alaa kullu ma'thuratin aw damin aw maalin yudda'a fa huwa mawdu' fa huwa mawdu'un taxta qadamayya haatayn illaa sidaanata albayti wa siqaayata alxaaj alaa wa qatiilu alxata'i shibhi alcamdi bisawti walcasaafu fiihi addiyatu addiya mughallada mi'atun min al-ibli arba'una minha fi butuniha awlaaduha yaa ma'shara qurayshin inna allaha qad adhaba ankum naxwata aljaahiliya wa ta'azzumaha bil aabaa annaasu min aadam alayhi salaam wa aadamu alayhi salaam min turaab summa tala hadihi al aaya yaa ayyuha nnaasu inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa jacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu inna akramakum cinda allahi atqaakum al aayata kullahaa summa qaal yaa macshara quraysh maa tarawna anni faa'ilun bikum yaa ma'shara Quraysh maa tarawna anni faa'ilun fiikum maa tarawna anni faa'ilun fiikum qaaluu xayra axun kariim wa ibnu axin kariim qaala sallallahu alayhi wa sallam idhabuu fa antum tulaqaa ila aaxiri alxadiis imaam ibn isxaaq kon raxmatullah alayhi pour commencer mooy lu dul lii nii xoolal ci sunan yi euh, dina ñëw ci côté bi nga xam ne moom moo moom lañ ne lool moom isnaadam wér na kon imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi mu ne kon ki ko nettali noonu kenn ci benn ci boroom xam-xam yi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu génnee ci biir kaaba gi dafa taxaw ci bunt bi fa qaala mu ne laa ilaha illa allah laa sharika la laa ilaha illa amul benn buur bu ñu war a jaam bu ñu war a wéetal ci dëgg illa allah ku dul allah di buur yàlla subhaanahu wa waxdahu kennal ko moom képp moom dong la sharika la amul ku ñu koy bokkaale amul associé amul associé amul koo xam ne ñoo bokk mbir yi moom buur yàlla moom nag nga xam ne jaamu ko wéetal ko moom kese lañ ko war a defal te duñu ko bokkaale kenn sadaqa waada dëggal na dige mu dige woon bi mu digoon yonentam aleyhi salaatu salaam sadaqa waada dëggal na dige bi mu digoon aleyhi salaatu wassalaam ke dina teg makka ci ay loxoom fatxu makka bi nga xamante ne nii fi lañ ko génnewoon dina mudd kalimatu laa ilaha illa muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam di fi régir nekk li nga xamante ne nii ni yow yawm nag bu ñëwee laa wasaniya wala osnaam dootul amati xërëm idol yi jeex na waaw moo tax keroog gis nañ ko lim doon wax di jël bantam boobu di ko jam li nga xam ne mooy yàlla yiñ defoon foofu te jaa alxaq wa zahaqa al innal baatila kaana zahuuqa innal baatila kaana zahuuqa waaw naan jaa al xaq dëgg dikk na wa zahaqa naax saay na te dem na al baatil li nga xam ne mooy neen waaw innal baatila caaxaan ak neen masuñoo den zahuuqa di wéy dem seen yoon wa maa yubda'u al baatilu wa maa yu'iid kon mu ne kon buur yàlla moomu sadaqa wa'da Allah dëggal na li nga xamante ni moom la dige woon walimala walimala wa huwa rabbul alamin moom mi nga xamante ne dara teguwul ci kawam moom borom bi amul dara lu koy forcer amul kenn ku koy forcer waaw te lu ko neex képp mooy am te lu mu def noonu la amul pro amul amul amul amul opposition amul euh, euh, euh, naan lii nag man d'accord ma déedéet lu mu def noonu la waaw bu ko neexoon lu ko neex mooy am fa'alun aji jëfaakoon la lima yurid li nga xam ne moom la namm moom la bëgg kenn manu ci dara waaw waaye it lu mu digg def waaw buur yàlla xanaa xamoo ne li ñu naan diw nit bu waxee dara il est tenu respecter parole amul ci yàlla non il faut que ça soit très très très clair là-dessus ndax idée la boo xam ne ñu bari seen côté tawxiid xamuñu ni mu demee buur yàlla bu ne bu mooy exemple bu neexoon yawmal qiyaam du am bu neexoon li mooy ne moom amul këne comme que affaire bi wax nañ lii léegi kon par force day obligé non buur yàlla amul obligé moom kay mooy ki nga xam ne ay dogalam baynal kaafi wan nuuni ida araada shay'an innama amruhu ida araada shay'an an yaqula lahu kun fayakun dëgg-dëgg mbiram moom borom bi subhaanahu wa taala bu ndammee benn mbir lenn lay def danaan kun na nekk nekkal fayakun mbir ma nekk ca saasi kon nag buur yàlla amul dara lu gàllu ci loosa ci ci ci ci kawam non amul dara loo xam ne dañ naan il est def ko ah non nag moom il faut mu parole loolu amul ci yàlla loolu ci jaam yi la am foo ko dégg rek xamal ne kooku laysa bil xaaliq innama huwa maxluuq kooku du ci bind de ku ñu bind la waaw buur yàlla amal àjjana ak safara mais bu dara xewul woon bés boobu mu dindi lépp dara te li mu def loolu la huwa alxakim te moo xere ñi xare ay ay atte waaw kon nag waaye buur yàlla ci coobareem moo def ne nag waaye lu ma digee laay def mooy loolu bu ñu ko xamee ba xam ne buur yàlla woon dara aju dara oblige amul il n'est de personne waaye tamit dara mënuñ ko forcer ci dara mais nag moom nag moom nag mooy ki nga xam ne moo ne inna allaha la yuxliful mi'ad loo moo ne nag waaye nag man buur yàlla laa yuxliful mi'ad du du du wute al mi'ad ak lim digg woon bu ne lii way am non loolu moom mooy am waaw ndax looloo ko soob te moom faalul aji jëfaa kon lima yuridu lu ko neex moom mi digoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gisoon nañ ko ci umratul qadiya laqad sadaqa allahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadxulanna al masjid la tadxulanna al masjid al haram aminiina muhalliqiina ru'usakum wa muqassiriina la taxaafuun la waaye waaye ki dëggal loolu géntub yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu doon dem Xudaybiya antuwul ba Seydina Omar ibn al-Khattab di wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko est-ce que dama la waxoon kañ la est-ce que dama la waxoon ne at mii lañuy dem dem umra ji mu ne ko déedéet mu ne ko nag yëgal ne di nga ko dikkal te di nga ko wér moom Kaaba gi zaadahallahu tashrifan wa takrima ñu mujje Quraysh ñëw def ay accord ca at ma ca tegum ñëw daal di koy wër ñu ñépp buur yàlla moomu nag dëggaloon lool sadaqa wa'da moo dëggal beneen digéem mooy ne beneen yoon du sax fu ngeen di ñëwati di umraaka demaat ñu leen di ñu leen di noot di leen wax ne nii ngeen di def waaye day mujj nekk ci sa loxo yow alayhi salaatu wassalaam ndax innal arda nga ne waa digé ba mooy inna al arda lillah yurithuha man yasha suuf si teeru màkka lillah buur yàlla la ñeel buur yàlla la ñeel moo ko moom waaye suuf si kaw suuf lépp buur yàlla la ñeel yurithuha man yasha moo koy donn loo ku ko soob te woon na wal aqibatu lil muttaqin mujjanteelu mbir yi nag mu ngi tegu ci loxoy ñi nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo ñoo ragal yàlla te ñooñu ala rasihim sayyidina wa rasulina muhammadin wa huwa imaamuhum kon nag dige ba mu digoo woon waaye dige ne la aghlibanna ana wa rasul wa rusuli dinaa noot man ak samay yonent buur yàlla dëggal lool moo tax alayhi salaatu ne kon laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah sadaqa dëggal na digéem bam ñu digoon de wa nasara abdah te dimbali na jaamam bi moom alayhi salaatu wassalaam moom alayhi salaatu wassalaam suñu boroom di boroomam dimbali na ko ci ay noowande waa Quraysh wallahi posé woon nañ question ya jaroon na posé ca ba ñuy commencé fathu Makka bi ñuy commencé bunt bii ne man yu saddiq anakan mooy dëggal yooyu ñu doon wax di ko loolu moo doon laaj yi keroog ka ñu dàqoon waaw mu nekk paria leneen public numéro un de Quraish ñu koy wër fu ne ba mujj na doo fi génn ndax gaayam yi commencé nañu dem waaye buur yàlla def mu jaar ci maay des fil duy filet ba ni nga xam ne ci lay àgge Madinatul Munawwara ñu fekk ko fa waaw ci al ahzaab di ko xeex di rey ci saxaabaan yi ñëw ba xattaa moom ñu damm bëñam moom alayhi salaatu wassalaam malgré metti yooyu yépp suñu boroom xamal ko ne ko inna ma'al usri yusra inna ma'al fa inna yusra dëgg-dëgg après coono nag yomb-yomb waaw ñaata bakkan lañu lañu rotal laata lii nii di mën a am moo tax yonent bi aleyhi salaatu salaam delloo lépp ci boroomam loolu tamit la jaam war a def bu doon nit ku matul la day concentrer lépp ci moom ak son peuple waaw les efforts de notre peuple ont payé alors que c'est pas da di delloo lépp innal fadla kullal fadli lillahi wa rasul gi ngañaay li lépp lillaahi ñel na buur yàlla wa rasulihi ak ndawam bi aleyhi salatu wassalaam am wa nasara abda mu dimbali jaamam bi ci noonam yi nga xamante ne ni ñoo ko doon ñoo ko doon yéeneeg dee waaw ñoo ko doon yéeneeg dee waaw ñu doon wax naan e, gaa ba suuna ñuy xaar lan raybal manuun këne waay bàyyi leen rek bu deewee mu jeex lii mu ñuy woo li ñu sonal fii qul mu ne leen woon na tarabbasu qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisiin aywa yonent bi aleyhi salaatu wa salaam kon léegi wax leen ñoom ne leen aywa léegi yéen <laughs> nég leen nég leen Quraysh ay na Utba <laughs> ñoo Abu Jahl ña ko doon ñaanul ak dee naan fii mu ne def nañ lu ne mais nañ bàyyi rek dina dee bu dee mu jeex <laughs> mu ne ko wax leen ne tarabbasu négandiku leen xaar leen fa inni ndax man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ànd ak yéen di xaar ah ñun ñépp buur yàllaa ñu fi ba <laughs> léegi nag nekk ci kaw suuf nekk mel ni ku nekk ci géej di féema féey yow rëccëgoo di ñaanal koo xam ne mu ngi féey ni yow ak dee mooy yow sa sa bopp daa feesu waaye mu ne kon nasara bada dimbali na jaamam wa hazama al ahzaba te moom suñu boroom moom moomu nga xam ne moom rekk lañu war a jaamu di ko wéetal te duñu ko bokkaaleeg dara wa hazama nërmeel na al ahzaaba coalisé yi wahda moom dong boroom bi subhaanahu wa taala gis nga lii yu bari lii dañ lii mooy tawxiid jaam bi danga war a xam ne du yaay def du yaay def yonent bi alei satu bu ne woon ñun bon hazam na al ahzaaba wahda mais c'est comme ça c'est comme loolu mais wa mu ñuy mu ñuy jàngal dee leen concentrer lépp ci borom bi allahu allahu akbar wa hazama ahzaaba moom buur yàlla moom mu nërmeel defe al ahzaaba coalisé yi ku weddi xoolal waa ahzaab waa ghazwatu al waaw ni doon coalisé même en dehors de ça contre l'islam yépp lañ nërmeel wa hazama al ahzaaba wahda ba li nga xam ne mooy ubbi Makka man a ne juifu Xaybar ya ñëwoon ñoom Sallaam ibn Abil Huqayq alayhi min ma yastahiq ak mbokkam ya ñëwoon waa Quraysh wax ak ñoom ngir ñu mën a dal ci yonent bi alayhi salaatu ñoom dinañ leen jàppale dem ci waa Xatafaan mais ñoom ñëpp anañu tey bi yonent bi alayhi salaatu salaam di ubbi fii ñoom ñëpp a nërmeelu Xaybar lañ njëkk nërmeel Xatafaan gis nañ nan lañ mujje Quraysh teg ci kon wóor buur yàlla wa hazama al ahzaaba mu daldi di noot al ahzaaba non euh, coalisé yi wahdahu moom dong léegi nag gis nga mu commencé discours bi par loolu mu ne alaa waawee alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen kullu ma'suratin bépp bépp bépp qualité boo xam ne bu ñu bu ñu sopp la bépp loo xam ne genre honneur la boo xam ne dañ koy doon nante di ko nettali wante ay naan suñu a ko fi defoon waaw ñun on est il faut record il faut savoir que ñun notre père a combattu le fanatisme waaw ay yu mel noonu <laughs> au lieu ñu wax sax kon waaye ay suñu maam sonaloon noonu lislaam yi mu ne yu mel noonu yëpp at tamit nekk fi di wax surtout ñi ñoom yi nekk daan ñoo defoon lii voilà nga xam ne dañ koy boole ci honneuru clan bi wala tribu bi mu ne yooyu yëpp nag kullu ma'thuratin aw damin wala deret mooy ku rayoloon kenn diw ku rayaloon nit kenn aw maalin walla xaalis wala alal joo xam ne nit da koo jëlaloon diw diw avant tey jii ndax fii Quraysh surtout fii ci jaahiliya piir lañ ne woon yuddaa boo xam ne damin aw maalin yuddaa fa huwa mawdu'un tahta qadamaya hatain bépp deret bépp alal boo xam ne bu ñuy woote woo la ñii naan waa clan ñoo ñu rayloon dinañ fayu comme li daloon waa Xuzaa entre Xuzaa ak waa Banu Bakr lu mel noonu mu ne yooyu yépp mawdu'un laa teg tahta qadamayya haatayn ci sama suufu ndëggu ñaari tànk yi jeex na waaw mooy yooyu yépp amatul qualité sàngam ñoo ko yoroon jaloore sàngam ak dereetu sàngam ñun lañ rayaloon dinañ xam ne dinañ fayu gaa yi dinañ xam ne ñun duñuy como ay waay jile kenn duñu kat ay waay waay ku ku ñu ruux xam gaa yi tey ñoom problème mu ne yooyu yépp teg naa leen ci suuf yooyu yépp tahta qadamaya tey yooyu yépp teg naa leen ci sama suufu ndëggu tànki illaa ba mu des ba mu des sidaanatal bayti wa siqaayatal xaaj ñaar yi daal excepté sidaanatal bayti mooy di liggéeyal néeg bi kaaba gi ñi nga xam ne ñoo ko yoroon di ci taxaw di ko liggéeyal di taxawu ñi nga xam ne ñoo fiy ñëw loolu nag ba mu des loolu illa sidaanatal bayti mooy xidmatal bayti waaw li travaux yi jëm ci kaaba geek ñi nga xam ne ñoo koy toppatoo waaw ba mu des loolu wa siqaayatal xaaji ak ñi nga xamante ne mooy ñi nàndal ujaaj yi fiy ñëw ñi nga xam ne ñoo fiy ñëw di aj ak a umra mooy ñi leen di nàndal ci zam-zam ñaari yooyu daal ñoom rekk laa maintenir yi ci des yépp c'est amatul mu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen wa qatilul xatayi shibhul amdi bis sawti wal asa fa fiihi diya mughallada mu ne leen alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa waawee déglu leen ma lii façon wax la boo xam ne day tax ki ngay ki lay déglu gi nga gën a attirer attention mooy déglu lu am solo ngi may wax wa qatilul xata'i shibhil 'amdi bis sawti wal 'asa mu ne ki nga xam ne dañ koo rey ci njuumte waaw qatilul xata waaw shibhul amdi bi sawti mooy xam nga lii traité woon nañ ko walillahi alhamdu wal minna façon rey yi waxoon nañ ci affaire rey qatl waxoon nañ la daa am koo xam ne moo ko tey prémédité waa joo xamante ne nii moom dafa toog en waa ji wala mu am lu mu bëgg am ci moom mu defal douze kuwam téye duy ko ba mu mat douze mu daal di koy charger daal di koy dugal ci poche bi dem ay trois heures ay ay vingt-trois heures xam ne waa ji fii lay jaar te kenn du ko gis mu bàyyi ba waa ji romb mu daal di koy décharger ci bopp bi kooku moom kooku mooy qatlul amdi tey bi nga xam ne rey bi nga xam ne moom c'est prémédité waa ji moo ko tey kooku àtteem xam nañu ko waaw al nafsu nafs moom dañ koy faat moom mu am beneen faat boo xamante ni muy xata bi nga xam ne mooy waa ji dafa juum waa ji dafa juum bi muy rey bi muy rey waaji moo tax mu ne bi sawti wala ansa mooy loo xamante ne nii en général du rayaat waa ji jëloon benn bantu bale dóor ko ponkalu dix-huit ans waa ji dee ci saase kooku manuñ ne manuñu ne euh, non waa manuñu ne waa ji moo ko tey kam moo moo ay waa ji waa joo xam ne ab baaraamam la jël baaraamam teg ko ci jëw waa ji puus ko nii rek ne ko nii waa ji daanu dee ah kooku nag <laughs> xam nga kooku manoo ne eh yow yaa rey waa ji non mu am bi nga xam ne dafa niroog tey <laughs> bu ci nekk nag développé woon nañ wu nekk walillahi alhamdu wal minna léegi nag ku bëgg lu ci gën yaatu nag dangaa demaat foofale waaw kon mu ne ah, mu ne kon alaa wa qatilul xata'i shibhul amdi wi wa qatilul mu ne rey bi nga xam ne Euh, rayu euh, lii la nu tudd njuumte bu nirooku tooñ bi sawti ci yar ab yar wala asa wala aw yat fa fiihi diyatun moo ad muwallaba kooku day joxe indemnité yoo xam ne mais ni mu gën a màgge la koy joxe waaw bu ñu renforcer Euh, yooyu nag xam nga mooy waa ji tayu ko mooy waa ji yëlub otoom bëkk nit te tayu ko di dawal benn waay jóge na le daa traversé mu fël ko te gisu ko kooku bu ko ay kooku dafa war a joxe diya duñ ne duñ ko rey nekkoon parce que yow da rey nit non non non mais day joxe li nga xam ne mooy li nga xam ne indemnisation yi nga xam ne war na koo joxe il faut mu joxe ko waajooju fa fii diya moom day joxe di boo xam ne mughallala la boo xam ne nag c'est qualifié c'est c'est rëy lay doon waaw boo xam ne day day day day diis ci waa ji mooy lan mi atun minal ibili ça dépend ci am amu waa mi'atun min al ibili cent gëléem yoo xam ne arba'una minha fii butuniha awlaaduha yoo xam ne saa gëléem lay joxe pour indemnité indemnité indemniser ki nga xam ne mbokk ñi nga xam ne ki mu faat ay mbokkam cent gëléem yooyu nag quarante yi ci bi seen biir yi dañoo war a am dañoo war a nekk gëléem yoo xam ne dañoo ëmb quarante yi waaw yii yépp leeraloon nañ côté bii walillaahi alhamdu wal minna mu ne yaa ma'shara quraysh inna allaha qad adhaba ankum naxwata aljaahiliyati wa ta'azzumaha bil aabaa annaasu min aadam wa aadamu min turaab mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam yaa ma'shara Quraysh éeyéen mbooloom Quraysh kilifaay Quraysh yéeg waa Quraysh yéeg leen ne inna dëgg dëgg buur yàlla de xat dëgg dëgg azhaba ankum dindil na leen naxwatal jaahiliya mooy rëy rëyloo gi ngeen xamoon ci jaahiliya nekk ci lëndëm yooyu lëndëmu mooy fii lañ bokk yax bu rëy lañ bokk yooyu nga xam ne ñun wolof moom kenn duñu ko wax ñun moom li yonent ma lay saab saab ba mu ko waxee ni muy yàgge mais bari na sax ñuy wax ci diine ñoo xam ne ba léegi loolu deñagul ci ñoom waaw bala nga ko xam nag bala nga ko xam nga bëgg a takk seen doom ji jigéen yow bu dee ne jàpp nañ ne yow ci base sociale bi nga bokk classe bi nga bokk ab ay ay ay ay ay tëgg lañu wala ay ay ay ay géwél lañu lañ leen di wax wala vice versa moom mu nekk boroom xam-xam boo xam ne géwél la ab géer na a ñëw takk doomam am na ci ñoo xam ak a bari loolu moom bari na ci awaam yi mais bari na ci ñoo xam ne ñoo xam ne dañuy jàng dañuy wax ne diine lañuy kii mais ba léegi loolu dañu ci ñoom waaw lay wone nag dinañu ko ut loolu nga xam ne yeneen l'islam da koo décréter bu yàgg abolir ko bu yàgg yàlla laax ñi nga xam ne ñooy wax ci diine ñenn ñi mooy loolu des ci ñoom waay waay bu dee ne médecin bi moo feebar nan lay faje ñeneen ñi feebar hein bu dee ne médecin bi moo feebar ndax tal na fajaate loolu moo tax dinañu xutba fukki xut fukki xutba ak juróom-ñaar centaine de conférences téeméer de duruus mais du jariñ dara ndax fi mu jóge moo sellul waaw ci ki mu jóge mooy li ñuy wax ci boppam gëmu ko dund ko te defu ko ba pare bëgg ko moom mbir yi jàpp leen li may wax bu leen seet li may def loolu waxi façon naa féq la déedéet nit ki da ngay fexe li l'islam bi jàngale nga tënku ci tekkiwul ne nag yow da nga ciy nekk à cent pour cent mais nga ci yar sa mais doo toog rek di yow di wax lu baax tey def safaan bi saa bu ñu waxee nga ne bu leen xool li may def déedéet nit ñi manoo leen a tàqali lamda bi manoo tàqali say jëf ak say wax nga bëgg ko ne tàqali ko loolu du ko man déedéet déedéet yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mi suñu royukaay li mu doon wax la doon def li mu doon def la doon wax waaw waaw noonu la keroog Badar bañ jàppee prisonniers yi neewul ay ah, Seydina Abbas ibn Abdul Muttalib sama frère baay la sama baay tëx la kon euh, prisonniers yi moom nañ ko bàyyi mu dem ñibbi Quraysh sans dara dane ko joxeel la boo bëggee ñibbi li <laughs> ñépp def ngay def boo bëggee ñu libérer la da ngay fay li nga xam ne mooy da ngay racheter sa liberté ah mu ne fanaan awma mu ne ko yow li nga wax ak sa soxna Ummul yi nag yow waxoo woon ak moom laata ngay ñëw wax ko nàngam ak nàngam mu tuub ci mu ne mu ne lool de kenn rek ma maa ngi moom rekk fa newoon après ci nettali boobu ñu ne mu daal di tuub ci saa saasi waaye mu dem màkk di nëbb ak ngëmam te loolu yaataloon nañ tamit côté bi ñuy gis tarjamaam kañ la Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib daal di tuub radiyallahu ta'ala an waaw waaye ak gàddaayam moom ci fatxu Makka léegi mooy ne lool la li ngay wax ngay def te li ngay def moom ngay wax te lépp nag nekk lu baax kon eh, loolu nga xam ne buur yàlla décrété l'islam aboliir na ko bu yàgg da gis mu des ba léegi gina ñàng sax bu dee kër yi ñaan kër diine moom yooyu moom taxul ñuy wax loolu moom taxul ñuy wax moom fala fala fala fala làmbaay gina ñaa gina aaye moom laa ilaha illa allah te yonent bi aleyhi salaatu salaam waxoon na inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla qad adhaba ankum naxwatal jaahiliya réy réy loo réer yooyu ante islaamik yooyu ay ay ay màggal seen bopp fierté gu ëpp ba jàpp ne yéen yàlla bind yéen a ci gën comme ni ko wolof yi ñun niñ ko jàppee fii mu ne buñ d'accord ne kenn nañu gën tubaab bi la mais Afrique jamais même buñ ko gisee mu nekk ca asamaan yi ñun ñu nekk ci biir suuf si sax dañuy jàpp ne ñoo ko gën ba léegi le congolais jamais. alors que mooy yooyu noonu baaxul ci peuple baaxul ci société baaxul ci individualité yi te nag koo gis mu mel nii mooy du avancé mu ne kon inna allaha buur yàlla yaa ma'shara Quraysh te waa Quraysh ak ñoo gëmoon yooyu gis nañ en eh, yi moom tribu yi c'était ça ba léegi nii des na lii nii ak a des ci arab yi laa ilaha illa mooy jullit rek ñun ñépp waaw buur yàlla qad adhaba ankum kon jële na ci yéen wëyal na wëllif leen naxwatal jaahiliya rëy rëyloo jaahiliya wa ta'azzumaha wa ta'azzumaha bil aba ak tamit di buugarewoo seen maam yi yaa Allah <laughs> non lii moom xam nga moo tax discours Euh, euh, message wu l'islam du ma sa sàppi foo ko déggee day nekk lu bees ngir ki koy dégg day nekk xam ne par day nekk loo xam ne tout le temps mu ngi au diapason tout le temps mu ngi moderne parce que ki ko wax la muy borom bi subhaanahu wa nga xam ne moom moo génne temps bi ci dara nekkal nit ñi ba ñu newul dara mu xam lan lañ fiy def seeni jaar-jaar ak bu ñu deewee fu ñu jëm kooku buy wax ak jaamam yooyu message bi du masa demoo di demoo de waaw beneen nag wax boo fi bàyyi nag en dehors de waxu yàlla ak yonentam yi aleyhimu salaatu wassalaam yow say wax day demoo de parce que léegi ak say jëf say manières yooyu génnee yooyu yépp dina nit am na yoo xam ne sax du dépasser six mois yi teg ko de côté jàpp ne lii maintenant c'est ringard mais message u l'islam loolu du ko masa dal ñaata lañuy jàng faatiha bi tout le temps muy gën neex waaw parce que huwa kalaamu la alamin kaddu borom bi subhaanahu wa loolu la du ma sa sàppi alquran mu ëpp lu ñuy jàng ci kaw suuf par bés par minute par seconde par lépp mais tout le temps ñaata wàcce kaamil nit ki day am benn partie boobu tout temps moom lay jàng tout le temps muy gën neex mais kuñ fi joxoon leneen loo xam ne du dara ay diine loolu moo après da doy dem ba sàppi ci quoi. après ay dépression wala dugg nga naan je veux de cap mais l'islam amul changé de cap voilà mooy xoolal li yonent bi alayhi salaatu mais lii bu waxul ak ñun directement instant bi kan lay waxal. inna allaha qad adhaba ankum naxwata aljaahiliyati wa ta'azzumaha bil aba ak di puukarewu dindi na wëllif leen mu jóge di puukarewoo seen bàyyi mooy gars yi ñoom li ñu ñu ñu ñuy def ñun ñuy def du ñu def de di puukarewoo rek te loolu ñun ñun wolof ci sénégalais yi looloo ñu dal fii mu ne sénégalais boo xam ne taxaw na ñu xam ne kii boroom xam-xam la ci dara nga xam ne defu ko ngir nit ñi wax mais ngir yàlla képp muy jëf te yàlla tax xoolu ci ndax ñoom ma sàmba kontaan nañ wala ñoom ma demba kontaan Euh, mer nañu yoonam newu ci yàllaa tax muy def loolu yombul koo gis ku mel noonu yombul foo gis muy def ñu ngi xaar moo tax boo seetloo suñu cérémonie yi ñuy def ay gàmmook yenn màggal yeeg yenn kii mais boo seetloo yenn yi yenn discours yi ñenn ñuy tenir amul benn sens surtout yenn conférence yi pour lu neex côté bu nekk man bu ma xasee tudd xasidaay sëñ bi <laughs> benn ci loolu mooy il faut mu tudd xasidaay Seydil Hadji Malick am duma ci tudd pour tiijaan yi kontaan tiijaanu Tiwaawoon yi bu ma gisee ne mbooloo mi ah wala ñiy seetaan télé bi ah tiijaanu bàyyi ñas yi nag ñaseen yi ma daal di leen tudd ñoom it li lu lu lu Cheikh Ibrahim euh, daal di wax radiyallahu anil jami' bu ma fa jógee wax ne waaw Euh, laayeen yi ma tuddal leen tamit ñépp kontaan xam nga ne loolu loolu xam nga ne loolu rien que boo gisee loolu xam ne lii moom yàlla taxul lii c'est pour lu neex gaa yi selon audience yi ku nekk gis ci sa bopp ci waxtaanu waa ji yàlla Allah yàlla Allah ah, loolu yéeme na de léegi nag ñi mel noonu fierté gi ñu jàpp nag mooy yóbbe ñi nga xam ne juhalaa u yépp te koo dégg muy wax lool mooy waxul lu am kene li am Sénégal amul feneen lool yàgg nañ koo wax mais duñu deñ di ko wax parce que xamante nañ bu baax mbaax gi ne Sénégal amul feneen loolu ku la ko wax waxu am non kooku moom dalay wax lu la neex waxoon naa la Mauritanie kese te kese gi du kur ngir doyal ko ngir lim ñu doyadal ko mais lim ñu jege la waaw xaaju ñoo bokk ka bayna sara wa suraya mu ngi mel ni ku ne ca suuf sa ak ku nekk ca biddiw bu kawe ba noonu lañu Mauritaniens yi rawe ah ah oui ah ah <laughs> waaye fu ñu jóg nag jàpp na ñun ñoo gën ñépp peuple boo xam ne doo gis jàkka yi du fees waxuma la fees mais boo mayul sàppe bu njëkk bi rek du fees lu dul jàkka yi nga xam ne ci marché yi lañ ne ndax ñu bari ci ñooñu amuñ feneen fu ñu jullee lu dul ci jàkka ji waaye ñay profité ñenn ñu ci bari di dem ci jàkkaay marché bi buñ demee seen kër jàkkaay seen koñ duñu fa dem parce seen kër lañuy ñuy jullee nit ñu mel noonu nan lañ mën a taxawee di jàpp ne ñoo gën kenn ñoo gën ñenn te ñun xam nañ ci dara surtout France gii ñu nekk <laughs> jàkka yi da ngay dem jàkka yi da ngay foog ne yenn mooy jour semaine ah. ay lundi mardi mercredi nga dem mais da ngay foog ne léeg-léeg mais gis nga jàkka ji ci boppam day fees del te ñëpp ay arab lañ presque ñi ñu gën a yàq malheureusement mais jàkka ji da ngay des fois da ngay nekk ci jàkka ji bi poser wu question mais. gaa yi ñu ngi ñëw rek taxawal nañ julli mais gaa yi ngi dugg si du dugg si moo tax a ah, am na nu muy demee gaa yi dañuy avancer waat ngir gën xatal rangées yi ngir nit ñi mën am yeneen rang ci ginnaaw loolu wax ma benn jàkka bu mu am senegal wax ma bu amee de xanaa jàkkaay ibaadu yi xanaa ñoom ñoom du ñoom ñooy nekk di di ñooñu sax bariwuñ ni ñuy nekk di puukarewu doo leen dégg sax ñuy puukarewu naan ay ñoo gën nit ñeeg wala mooy ñoo gën ci àddina bi daa bëgg a wax voilà ñoo gën ci àddina bi doo dégg ñuy waxe noonu mais ñi nga xam ne ñoo jàpp ne ñoo gën ci àddina bi ñoom julli sax dañ koy doyadal du leen yàqal seen conférence du leen yàqal seen discours boo waxee ñu ne lii lépp jaamu yàlla la wal iyaadu billah kon yonent bi aleyhi salaatu salaam battre en brèche ne inna allaha Quraysh waaye yaa ma'shara al bi waa Quraysh mais ñépp la fii kulli waqtin wa mooy bépp jamono pour ñépp la buur yàlla ay rëy rëy lu ndax fii laa bokk lool teg leen ko fële teg leen ko fële wa ta'azzumuha bil aba suñuy baay rekk laysa al fata man yaqulu kaana abi walakin al fata man yaqulu ha anada jeune dëgg góor dëgg duñ koo xam ne moom discours am moom ak njàmbaaram bi yépp ci lenn rek la ajo sama baay dew sama baay doon déw ay sama maam moo rëy mbir mais moom ci boppam lan la def yow sa maam bu defee xanaa kay lim la waroon a jaral mooy nga roy sa maam boog mais yow yow yow sa héritage u maam wax ji rek ak prestige boo xam ne mooy tax nit ñi fonk la képp mu jóge ci sa maam yow yow yow sa sët bu ñëwee lan la lay wax hein moo tax loolu rien que bu loolu affaire u diine sax yëfu ñàkk fayda la manque de personnalité la ndax bu sa maam defoon ni ni ni ni ni yow mais doonoo woon tudd ay mbiram kon buur yàlla dindi na foo ta'azzumuha di màggal di rëy rëylu di di di di puukarewu ci seen bàyyi yëgleen leen ne annaasu min aadam nit ñépp ci seydinaa aadam alayhi salaatu wassalaam lañ jóge ñépp ñépp chinois beek coréen beek sud coréen beeg nord coréen beeg japonais beeg australien beeg mongolais beeg pygmée bi nekk biir bon biir Congo ak yi nekk Canada ak Cherokee yeeg ñoom ñépp les indiens d'Amazonie ay ay ay ña nekk Buenos ñépp ci yem européen bi nekk fii ci galaasu Alpes yi ñoom ñépp min aadam ak arab bi nekk ci deseeru Quraysh bi ñoom ñépp min aadam ci Seydina aadam alayhi salaam lañ jóge waaw waaw wa aadamu te Seydina aadam alayhi salaam turaab suñu borom nee ci suuf la ko defal waaw moo leen bind ci suuf ci terre ci ban bu wow waaw ci bu ban la leen binde moo leen bind min turaab kon nag kon nit ñi ku fi nekk di puukarewoo maamam yow taxawal demal ci Seydina Adama alayhi salaam nga taxaw foofu rek di ko xaar bu ñëwee ba agsi di limi maamam di mi maamam ba agsi nga ne ko ah kon yow fii nga jëm si woon mu ne waaw nga ne ko man nag moo doon sama maam résoudre woon naa situation boobu bu yàgg ku la fi ku la fi kii naan sama maamu waliyu laaj sama waay nga ne ko man sama maam yonent la te boo muusee maag yow a ko bokk suñuy maam ñun ñépp ay yonent lañ mu jeex tàkk waaw loolu la ah. ku la fii kii rek mooy dellul foofu ndax Seydina Adam mooy suñu maam alayhi salaatu wassalaam kon mu wax ko loolu lii nag lu rëy lay màbb ci waa Quraysh subhaanallah subhaanallah léegi waa Quraysh nga xam ne ajj bu ñëwoon doonu ñoo dem Arafat ndax nee na ñoom ñooy ñooy ñooy ñu sell ñi nga xam ne ñoom di dem ba Arafat duñ ko def moo tax yeneen ci bari saab saab même avant avant avant révélation bi sax bu fa doon dem di ànd ak ñooñ dañ doon wax waa mii kii moom xanaa bokkul ci ñun ndax la seenu rëy rëy jàpp ne yii ñoom du ñoom ñoo koy def ñoom uzama Quraysh léegi nag mu ne summa tala hadhihi aaya ginnaaw gi nag yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jàng aaya boobu nekk ci suuratul xujuraat aaya 13 nga xam ne ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim suñu boroom dana yaa ayyuhan naas inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'aarafu inna akramakum inda Allahi atqaakum mu ne yaa ayyuhan naas yonent bi alayhi salaatu salaam teg ci lii yaa ayyuhan naas yéen nit ñi inna ñun seen boroom di borom bi subhaanahu wa taala xalaqnaakum ñoo leen binde bind leen ñoo leen bind def leen min ngeen nekk ñii nekk ay góor wa unsa mooy ngeen nekk peer ñii nekk góor ñi nekk jigéen lool buur yàlla subhaanahu wa ne maa ko def waja'alnaakum ma daal di leen def shu'uban ngeen nekk ay peuple ay nit ñoo xam ne dañoo wute wa qabaa'ila ak ay tribu ay tribu yoo xam ne dañoo wute ni peuple yi wute noonu la tribu yi wute clan yi wute askan yi wute waaso yi wute waaw mu ne loolu maa leen ko def waaye est-ce dama koo def ngir wolof bi naan maa séeréer bi séeréer bi naan maa joolaa bi tubaab bi naan africain le noir c'est un c'est un esclave est-ce que pour loolu la mu ne déedéet déedéet wala japonais bi jàpp ne moo gën chinois bi déedéet ah, ah. dama leen koo def noonu li ta'aarafu ngir ngeen xame lu pour xame kese la pour xame la ngeen di ràññeewante di xame inna akramakum yëg leen ne nag ki nga xam ne moo gën a tedd indallahi ci yéen fa buur yàlla atqaakum moo ci gën a ragal yàlla ci yéen lu ngeen fi nax nax seen bopp jay seen bopp ba li ngeen jàpp ne lépp li am amul fii ci France wala wolof bi jàpp ne li am moom sénégalais bi jàpp ne li gën ci Sénégal la ne arabe bi tamit jàpp ne moom li gën mu ngi fii Tunisie Euh, euh, sud bi jàpp lool suñu borom ne loolu lépp waxuma ko ma ne ku fi waay waxit inna akramakum ngi gën a tedd ci yéen en yàlla kantaa ci biir nag loolu yéen a koy seet amul benn valeur waaye indallahi fa buur yàlla atqaakum mooy ki gën a ragal yàlla ci yéen inna allaha ndax buur yàlla alimun aji xamaa kon la xabiirun ku dëñ kumpa la aji ku xam la yi nga xam mooy ki informé ki nga xam ne dara umb ko loolu la ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam teg aaya boobu ci suuratul xujuraat ah summa qaala nee ginnaaw gi mu ne yaa ma'shara quraysh maa tarawna anni faa'ilun fiikum yeneen time alay saab saab ne leen yaa ma'shara Quraysh éeyéen eh mboolem Quraysh maa taraw na ana lan yeen gis que ne annii man alayhi salaatu wassalaam fa'ilun aji jëf laa fiikum lan laay def ci yéen dama leen di laaj rek léegi yéen a ngi nii kilifaay Quraysh yi toog ñu ngi nii wër Kaaba gi saxaaba yi radiyallahu anhum fees fi del nga xam ne bu yeneen mi alayhi salaatu wassalaam ne diw rey leen ko léegi mu dee balaa quelques fractions de seconde nga éliminer ko waaw mu ne leen nag léegi dama leen di laaj maa tarawna anni fa'ilun fiikum ana lan ngeen gis ne moom laay def ci yéen ah xaalu ñu ne ko ah xayran paa yépp sëngéem xanaa xayran yiw rek badar ñu na de Uhud ñu na waaye avant loolu Quraysh fii ñu ne woon embargo ba ñu na lépp ñu ne waaye yonent ba ne saab saab nag ne nag seet leen lan laay def ci yéen rek ndax lii moom mooy <laughs> euh, euh, almaaya ba leen gaa yi gañee guerre mondiale waxuñ leen ma tazunnuna anni fa'ilun fiikum ah, ah non fu ñu leen yóbbu Nuremberg procès yu tar yooyu nga xam ne gaa yu bari peine de mort lañ leen dóor <laughs> looloo fa amoon ah. traque des anciens nazis non ñooñu moom ginnaaw guerre bi moom dañu ut tribunal de Nuremberg mu leen di juger peine peine yi di dal waaw amul ay ma zanantum loolu yonent bi alayhi salaatu salaam a ko def waaw gaa yoo xam ne kam kam xatalu kam wa kam ñaata lañ rey ci ci ci ak ci jullit ñi yonent ma lay saar saam nag ne leen nag léegi lan ngeen yaakaar laay def ci yéen xaalu paayi na ko xayran xanaa yiw rek axun karim ah yiw rek nga war a def yow di yiw rek lañuy xaar ci yow ndax yow axun mbokk nga moo xam ne karim gu tedd axun karim wa ibnu axin karim di doomi mbokk mu tedd ah yow de sa bàyyi teddaange lañ ko xamoon abdallah waaye it abdul muttalib it na ko noonu teddaange lañ ko xamewoon ak tabe ak ak ak yéwén ak mën a baale mën a jéllale loolu lañ leen xame woon de te yow yaay seen si yaay seen doom moo tax it yiw rek lañ mën a xaar ci yow mu ne leen idhaboo fa antum turaqa idhaboo mu ne leen ay ca dem leen kon man ngeen a dem ku nekk léegi jeex na da ngeen doon ragal ñenn yi man daxala daar man yi alayhi baabahu fa huwa amin ñenn ñi wóoluwuñ loolu daw si ñëw ci kaaba gi wa man daxala al masjida fa huwa amin wa man daxala bayta abi sufyana fa huwa amin ñenn ñi daw si ci kaaba gi ndax jàpp nañ ne moo gën a wóor yonent mi alayhi salaatu salaam ne garaawul idhabu dem leen fa antumu tulaqo yéen ñooy ñi nga xam ne lañu libéré waaw léegi nag dara du leen di fekk dem leen malgré li ngeen def yépp euh, côté bii nii mooy lii nii idhabu fantumu toloqa yii nii mooy xadiis imaam ibn Isaaq bi li ci wér te nekk ci sunan yi mooy côté bi naan ay sadaqa wa'da laa ilaha illa allah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaaba wahda laa ilaha illa allah wahdahu laa sharika lahu sadaqa wa'da wa nasara abda wahzama al-ahzaaba wahdahu laa ilaaha illa allahu wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara abdahu wa hazama al-ahzaaba pare teg ci alaa inna kulla ma'thuratin fil jaahiliyati ndax foofu dañ ne muy xadiis Seydina Abdullah ibn Umar la Seydina Abdullah ibn Umar dane yonent bi alayhi salaatu wa salaam sanad yi wér nañ moo ne ci sunan yi comme niñ la ko waxee léegi sunan imaam abu daawud imaam an-nasaa'i ak imaam ibnu maaja ak imaam al-bayhaqi ya sunanul kubra rahmatullah ala al-jamii' mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom ibnu sayyidina abdullah ibnu amr ibn al-aas wala ba umar radiyallahu anil jamii' mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xutba keroog fathu makka fa kabbara salaasan mu daal di wax allahu akbar allahu akbar allahu akbar ba pare mu daal di ciy teg laa ilaha illa allah waxda sadaqa waxda wa nasara abda wa hazama al ahzaaba waxda ala inna kull ma'thuratin fi ljahiliya tudkar wa tudda'a min damin aw maalin taxta qadamay illa ma kaana min siqaayati alxaaji wa sidaanati albayt après continuer ala inna diyata alxata'i shibha al-amdi ma kaana bis-sawti wal-'asaa mi'atun min al-ibli minha fi butunihi fi butuni loolu mooy li nga xam ne mais izhabu fa antum at-tulaqa bi loolu moo wérul moo nekk ci saxiixu ci riwaa imaam ibn Isaaq côté boobu moom moom lañ ne moo wérul kon loolu la imaam ibn Isaaq wax walillahi alhamdu wal minna